ana al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala léegi mu teg ci beneen xadis euh, muy xadis bi nga xam ne mooy mille quatre cent soixante-quatorze mu ne wa an Anas radiyallahu taala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma inni a'uudu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal jubni wal harami wal buxli wa a'uudu bika min adaabil qabri wa a'uudu bika min fitnatil mahyaa wal mamaat wa fii riwaaya wa dala'i ddayni wa ghalabati rrijal rawahu muslimun rahimahullahu ta'ala kon al imam mu indi hadis bi mu ne wa an anasir mu ngi jële ci saydina mawlana anas ibnu malik ibnu nadr ibnu damdam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah annahu qaala neena Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam fekk ak ñaan la mu ne kaana nekkoon na yaqul doon wax naan allahumma esa borom inni man a'udhu bika maa ngi muslu ci yow mooy ñëw ci yow nga musal ma minal ajizi ci ak ci ak lot lot jëf lu baax wal kasal ak tayyeel jëf lu baax wal jub ni ak tapet ragal yi nga xam ne mooy tax yu baax yi nga digle comme ay jihaad ak yooyu du ma ci def du ko def ak fépp boo xam ne day laaju tàngoor wal hëram waaye maa ngi lay ñaan borom bi nga musal ma ci mage goo xam ne mooy yóbbu la ilaa arzalil umr waaw mooy yow dangay dund gudd fan gudd fan gudd fan gudd fan ba daanaka yow da ngay mujj melaat ni bébé mënatoo dara lépp dañ la koy defal mënatoo bouger mënatoo sax lekk dañ lay fexal di la yëyal affaire yi di la jox manoo dara mu ne loolu nag maa ngi la ciy musal maa ngi ciy musal maa ngi lay ñaan nga musal ma ci wal buxlu bi maa ngi lay ñaanal maa ngi lay ñaan nga musal ma ci nay waaw wa a'udhu nay def lu baax waaye nay def li nga xamante ne moom la yàlla digal ci wàllu alal <coughs> waaye nay sa xam-xam ak lépp ak lépp loo xam ne loo mën a génnee jaamoo yàlla kon nag maa ngi ñaan boroom bi tabaaraka wa nga musal ma ci loolu tamit mu ne wa a'uudu min azaabil qabr te maa ngi ñaan boroom bi nga musal ma ci bàmmeel mbugalu bàmmeel wa a'uudu maa ngi ñaan nga musal ma borom bi min fitnatil mahya wal mamaat mooy li nga xam ne fitnaay dund gi waaw lépp luy fitne ci dund gi may dund waaye wal mamaat fitne am ca bu dee abdullah dee bi agsi walla fitnaay bàmmeel waaw wax na ko fee kon wan la tekki bàmmeel mooy fitna yi nga xam ne mooy ñëw bu bu bu bu dee di dikk waaw nga xam ne iblis day day day day day mobiliser lépp lu mu am ngir kii moom na yàqule parce que daa bëgg ñoo xam ne ñoo koy gunge ñoo koy wéttali biir sawara te kii moom bu rëccee mooy ñàkk na ko waaw mu ne wa fii riwaaya am na ci benn riwaaya boo xamante ne nii ah, daf ko dane da cee yokk wa dala'i dayn ak diisaayu li nga xamante ne nii mooy maa ngi ñaan nga musal ma ci li nga xam ne mooy diisaayu bor waaw wa ghalabati rijal waaye it maa ngi ñaan borom bi tabaraka wa nga musal ma ci ay góor ñi di ma noot tyran yeeg nootkat nootekat yi nga xam ne jël samay mbir wala takil bul bul jël suñu mbir teg ko ci ñoo xamante ne man laay yarhamuna wala Euh, euh, euh, man laay bi yu'minu bika wala yarhamuna yàlla yàlla bul jël suñu mbir jox ko koo xam ne gëmul dëgg-dëgg te yërëmul voilà moo ñooñu moom buñ la jiitee yor say mbir ñooñu ñooy xalabatu rijal noonu dañ lay noot waaw dañ lay noot nga nekk nag koo xamante ne yow ku nara ku am problème ngay doon kon yii borom bi ta moom la yeneen saa ñaan fii kon mu ne boobu rawahu muslim wa imaamul buxaari yi daal na koy solo al imaamul buxaari rahimahullahu taala kon dane ñoom ñaar ñoo solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo solo ñu ne la di di xadiis bi nii al imaamu ki seen <coughs> Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala daal dina koy solo waaye na ko noon al imaamu Abu Dawud ak al imaamu at-Tirmidhi ak al imaamu an-Nasa'i rahmatullah jami' al imaamu al imaamu ki nga xamante ne nii mooy al imaamu ibnu ibnu Maaja rahmatullahi alal jami' Ah, al imaamul Buxaari kon da ko indi bërëb yu bari yu bare bare bare bare bari la ko indi waaw waaw hein ah, waaw da ko fu bare bare bare eh, ban lañ war a jël bu ñu roog bi ah, kitaabul jihaadi wa siyar baabu maa yuta'awwadu min al jubna maa yuta'awwadu min al jubn wala wala maa min al jubn boo ci wax baax na mu ne hadathana musaddadun mu ne nettale nañu suñu sëriñ di Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 228 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Mu'tamar Mu'tamir Mu'tamir muy al-Mu'tamir ibn Sulayman naan al-Mu'tamir di wax Mu'tamir ibn Sulayman ibn Tarkhan at-Taymi Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu taala gane addina cent six génn addina cent quatre vingt sama baay bi ah Sulaymaan ibn Tarxaan taymi at-Taymi ah, ah wàccoon ci waa Banu Taym Abul Mu'tamir mooy ba al-Mu'tamir al-Basri al-Qaysi rahimahullah gane addina la quarante-six mooy ñaata at la amoon hmm? l'an quarante six ba cent quarante trois mooy trois ans moo tese mu nekkoon centenaire ah walillahi alhamdu wal minna kon mu ngi noonu am na sax ñu ne cent quarante quatre bu dee loolu moom deux cent moo ci desoon nekkoon boroom xam-xam bu mag jaamukatu yàlla bu rëy rëy rëy rahmatullah alayhi qaala mu ne sami'tu Anas na Malik mu ne dégg naa moom euh, euh, euh, baayu moo tamit Sulaymaan mu ne dégg naa ki nga xamante ne mooy Seydina Anas ibn Malik di Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghanm Ali <coughs> ibn Najjar <coughs> al-Ansari an-Najjari Abu Hamza dhul udhunayni khadimu rasulillah alayhi afdalu salatu gane àddina mooy bi yeneen saa di gàddaay ci dix ans la moon bi muy mu ngi génn àddina quatre-vingt-dix fi nga xam ne mooy Basra ca Iraq fële ca Iraq voilà rahimahu radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma inni a'uuzu bika min al-'ajzi wal-kasali wal-jubni wal-harami wa a'uuzu bika min fitnati al-mahyaa wal-mamaati wa a'uuzu bika min adhaabi al-qabri fii kan moo ñëwul wal-buxl moo ñëwul fii waaw ñëw na ci yeneen riwaay <coughs> waaw waaw <coughs> am na yeneen moo tax euh, ci wàllu xaram bi am na boo xamante ne riwaay boo xam ne bi nekk kitaabu tafsir suratu nahl baabu qawlihi e, e, e, wa minkum man yuraddu ila arzalil umur foofee indi na ko foofu mu jaar ci mu ne moom imaamul Buxaari mu ne haddasanaa Muusaa ibn Ismaa'iil al-Haafiz at-Tabuzaki al-Minqari Abu Salama al-Basri génn àddina rahimahullah 223 qaala mu ne haddathana Haarun ibn Muusaa Abu Abdillah al-A'war mu jële ci Haarun ibn Muusaa al-Azdi al-muallim al-Ataki mawlaahum Abu Abdillah ñi Abu Muusaa al-Muqri'u rahimahullahu ta'ala kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko rahimahullahu ta'ala an Shu'ayb moo ko jëlee Shu'ayb ibn al-Habhab al-Azdi Abu Salih rahimahullahu ta'ala génn àddina 130 an Anas ibn Malik radiyallahu anhu gis nañ ko sax anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yad'u a'udhu bika min al-bukhli wal-kasal naan borom bi da doon ñaan di wax naan borom bi maa ngi ñaan nga musal ma ci nay ak tayel wa arzalil umr mooy delloo la fa nga xam ne moo gën a suufe ci dund waaw moom lañ la doon wax sànga ne ba mën a too dara waaw nga xamante ne non seulement lu bari dootoo ko man mais tàyyeel sax dalay dugg ci côté jaamu yàlla waaw waaw ak nga xam ne lu bari dootoo ko man waaw kay mu ne <coughs> après mu ne wa adabil qabr wa fitnati dajjal wa fitnati al mahya wal mamat mu yokk ci fii Euh, muslu li nga xamante ne mooy fitnaay xabru ba mbom ba mbugalu bàmmeel fitnaay dajjaal masiixu dajjaal ak fitnaay mahya dund gi wal mamaat ak euh, bu faatu yi ñëw foofu noonu la ko al imaam al buxaari yu rahimahullah indi léegi nag am na boo xamante ne nii euh, comme bii bi ma la wax sànq ne la mu ngi doon wax imaamu muslim an yi da ko indi pare ne rawaahu muslim mooy ne am na ci wa fii riwaaya am na boo am dane wa danay dayn wa ghalabati rijal ma loolu imaamul Buxaari yi ci boppam soloo na ko xoolal eh, te foofu imaam eh, Anas dina wax lu gën a yaatu da mu ne kitaabul jihaad wa siyar baabu ma man man gaza bi sabiyyin lil xidma mu ne haddathana Qutayba mu jële ko ci Qutayba di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah gane àddina 148 génn àddina 200 40 rahmatullah alayhi qala hadathana yaqub mu jële mu ne nettal yaqub yaqub ibn abdirahman ibn muhammad ibn abdillah ibn abdilqari az-zuhri al-madani rahimahullah iskandar al-iskandarani rahimahullah génn na 181 rahimahullahu ta'ala an amr moo ko jël ci amr ibn abi amr maysara mawla al-muttalib ibn abdillah ibn hantab al-makhzumi abu usman almadaniyu rahimahullah génn àddina après les années cent cinquante rahimahullah an anas ibn malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala li abi talha xoolu fii mu ne yonent way saa sam dafa sayyidina abu talha nekkoon baay jiitlim di boroom këru ki nga xamante ne nii mooy mooy yaayam di sayyidatu ummu sulaym radiyallahu ta'ala anhum mu ne iltamis ne yonent saa sam dana ko iltamis ghulaman min ghilmanikum yakhdumuni hatta akhruja ila khaybara nee na yonent alayhi salaam dana Seydina Abu Talha ne ko làmbal ma seetal ma utal ma kenn benn gone mooy benn jeune pas xale bu ndaw mais koo xam ne dina man a liggéey te yeewu naa te nekk na koo xam ne ku ràññee la bu ko defee mu may liggéeyal ba ni may demee Xaybar mooy xare Xaybar fa xaraja bii Abu Talha nee na Seydina Abu Talha génn ak man waaw tànn ma neewul xaaral ma seet doomu keneen doomam la jël <laughs> waaw mooy Seydina Anas mii nga xam ne moom mooy dencaayam ñoo bokkoon kër waaw murdi fii waaw mu daal di may supporté teg ma ci ginnaawam war waay bi mu yéen wa ana xulaamun mu ne moom rahaqtul xulum waaw mu ne temps maa ngi nekk koo xam ne maa ngi doon titillé côté ci euh, euh, mooy nekk koo xam ne dangay nekk jamono yi yi yi ngay yi ngay yi ngay yi ngay euh, nekke nekke commencé di nekk euh, góor quoi <laughs> waaw di nekk majeur léegi nag nee na après fa kuntu axdumu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne woon naa doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ida nazar bu ma soon a wàcc ci wayaasam boobu mu doon deme xare xaybar bi fa kuntu asma'uhu kathiran yaqul nekkoon naa di ko dégg lu bari durant voyage bi muy wax naan allahumma sama borom inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal buxli wal jubn wa dala'i dayni wa ghalabati rijal mu ngi noonu moom la imaamu Tirmidhi kii imaamu Nawawi daan fiira wa dala'i dayni wa ghalabati rijal waaw mu naan bi boo seetloo ñaata mbir la neuf affaire la allahumma inni a'udhu bika borom bi maa ngi lay muslu min al hammi préoccupation boo xam ne mooy lii ñëw sa kanam nga am loo yi lu la di yitteel lu rëy yoo xamante ne wal xasan yoo xam ne nag ak njàqare la xam nga njàqare moom yu beesu la waaw yi ngay kii moom mooy yu metti yoo xam ne lu la dal ak njàqare wal ajsi ak li nga xamante ne mooy ak lot wal kasal ñaataango alhamm wal xasan ñaar wal ajsi lot wal kasal ak tayel ñeent wal buxli wal jubni nay ak tapet eh, eh, six wadanay day ni diisaayu war wa galabati rijaal ak nootaagi góor yi waaw mooy kàccoor yi ak ñi nga xamante ne amuñu bu genn ragal yàlla ak dictateurs yi façon yooyu wala jël ñoo xamante ne ñoo lay noot ci wàllu bor lépp ci yem la <laughs> waaw ak tamit di la noot ci sa côté diine sa côté àddina waaw ay patron yoo xam ne sont impitoyables sa côté ak ñoo xamante ne njiit yoo xamante ne nii rëq seen digg ak ray leen ak naanum ndox la ñemale waaw summa qadimna Xaybar après loolu la quoi après kon mu ngi noonee fii noonu la ko muslim no al al Bukhari rahimahullahu eh, ta'ala rahmatan wasi'a kon eh, walillahi alhamdu wal minna hmm? <coughs> léegi mu des léegi nag ñu ñëw imaamu muslim naka la ko solo al imaamu abul husayn rahimahullahu ta'ala da ngay xam ne ñaan bi ci façon yu bari mooy baat yi fan la ñuy tegu ndax am na imaamul Buxaari kitaabu da'waat baabu ta'awudh min ardhil umr ah, boobu par exemple bi mu ko ëndee foofu Seydina Anas radiyallahu anhu dane saa sam da doon kaana ya rasulullah saa sam yata'awwadhu yaqul inni a'udhu bika min al-kasal wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min al-haram wa a'udhu bika min al-bukhl gis nga bii ni mu ñëwee voilà léegi al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ñaari version la ci indi kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu ta'awudh min al-'ajz wal kasal wa ghayrihi mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub mu ne nettali suñu sëriñ di Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-'abid rahimahullahu ta'ala génn génn àddina gane àddina 157 génn àddina la 234 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana ibnu Ulayya mu ne nett lañu ibnu Ulayya di Ismaa'il ibnu Ibrahim ibnu Miqsam al-Asadi Abu Bishr rahimahullahu ta'ala si yowoon ci ibnu Ulayya neexu ko woon nag gane àddina 110 génn àddina 193 rahmatullahi alayhi qaala mu ne wa axbarana Sulaymaan at-Taymi mu ne nett Sulaymaan at-Taymi mooy baayu al-Mu'tamir ibnu Sulaymaan moom lañ gis sànq rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana nettali nañu Anas ibnu Maalik ma ki nekk ma Anas ibn Malik rahimahullah wa radiyallahu anhu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal eh, wal-jubni wal-haram wal-bukhl wa a'uuzu bika min azaabil qabri wa min fitnatil mahyaa wal mamaat ah eh, voilà loolu <coughs> la ko ëndee foofu boo euh, min fitnatil mahya wal mamat loolu koy dóor a tey ah loolu yaa ngi koy dóor a dégg non gisoon nañ ko xadis mille quatre cent vingt-trois mooy bi mooy yeneen saa bi muy wax ne ida tashahhada sayna Abu Hurayra ida tashahhada ahadukum falyasta'in billahi min arba yaqul allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adaabi alqabr wa min fitnati almahyaa walmamaat wa min sharri fitnati almasiihi dajjaal voilà foofu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna mooy kàddu googu moom yaakaaruma ne dinees ci taxawaat <laughs> fitnati almahyaa walmamaat wa min sharri fitnati almasiihi dajjaal chapitre 244 baabu fadli dhikri wal hassi alayhi gisoon nañ kàddu goog muy al fit fitnatul mahya wal mamat kon rahimahullahu taala imam muslim kon kàddu yi moom la imam an-Nawawi indi imina ci euh, li nga xam ne mooy euh, Riyad bi léegi nag mu des euh, beneen bi nga xam ne dane wa fii riwayatin te loolu waxoon nañ la ko sànq mooy dala bi bu mu boole dala dayn wa ghalabati rijal ah <clears throat> moom al imaamu Muslim Abul Husayn ah mu ne mu ne nii mu ne haddathana moom la ci teg mooy da leen a dajale hmm? da leen a dajale mu ne haddathana Abu Bakr ibn Nafi' al-Abdi rahimahullah mu ne ki ñu ne tam Abu Bakr ibn Nafi' al-Abdi di Muhammad ibn Ahmad ibn Nafi' al-Abdi al-Qaysi wal-Basri rahimahullah génnaat na deux cent quarante qaala haddathana Bahz ibn Asad al-Ammi mu ne ki ñu ne tam mooy Bahz ibn Asad al-Ammi Abul Aswad al-Basri rahimahullahu ta'ala génnaat na ginnaaw deux cent yi rahmatullahi alayhi qaala haddathana Harun al-A'war rahimahullah Euh, gisoon nañ ko sànq euh, muy euh, Haaruna ibn Muusaa al-Azdi al-muallim al-Ataki rahimahullahu ta'ala al-muqri alamana haddathana Shu'ayb ibn al-Habhab an Anas radiyallahu anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yad'u bi haa'ulaa'i ad-da'awaat allahumma inni a'uudhu bika min al-bukhli wal-kasali wa arzali al-'umri hmm? wa 'adhaabi al-qabri wa fitnati al-mahyaa wal-mamaat voilà fii dal'i ad-dayn indiwoo voilà imaamu muslim dala'u dayn bi indiwu ko ci hmm? euh, ki ko loolu wax na imaamul Buxaari ak imaamu Tirmidi ñoo indi loolee wa dala'u dayn sama imaamu muslim indiwul lool kon mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam kon lii nii euh, mu nekk ñaan boo xamante ne suñu lu kaale ba bunt bi bu réeti réeti ñeen mooy saa boo ko mokkalee ne le allahumma inni a'udhu bika min al-jubn min al-'ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubn wa dala'i ad-dayni wa ghalabati ar-rijal wala allahumma inni a'uudu bika min al-'ajzi wal-kasali wal-jubni wal-harami wal-buxli wa a'uudu bika min 'adhaabi al-qabri wa min fitnati al-mahyaa wal-mamaat loolu loo am allahumma inni a'uudu bika min al-'ajzi benn wal-kasal ñaar wal-jubni ñett wal-haram ñeent wal-buxli juróom wa a'uudu bika min 'adhaabi al-qabri juróom benn wa min fitnati al-mahyaa eh, juróom ñaar wal-mamaat juróom ñett hmm. bi yëpp mooy bële nga xamante ne moom moo riwaay imaamul Buxaari yi bële nga xam ne moom dafa duggalaale li nga xamante ne nii mooy dafa indi euh, euh, juróom-ñeent waaw boobu mooy bi gën a mooy bi gën a gudd waaw mu ngi noonu wallahu taala alam mooy bi nga xam ne ci la wax ne allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal buxl wal dal'i wa ghalabati Allah léegi nag mu def <laughs> léegi nañ taxaw tuuti kon ginnaaw lëkkaale bi mooy kon kaddu yi daa bokk ak suñu bunt bi di wax lu ñaan mooy di ñaan kaddu yi nga xam ne xoola yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu dajalee li nga xamante ne yii nii ku ci yàlla fegal mooy fegal na lépp loo xam ne mbonte gu la mën a dal bépp gàllankoor bu la mën a gàllankoor sa digganteeg sa borom moo yii ak sa mbiru àddina yii la waaw mooy yooyu ñaan yoo xamante ne mooy yu gas ay mbir yoo xam ne c'est c'est des ñaan ciblés waaw moom la war a xasee dafay sa ba ñuy tàmbali xati buntu bi gisoon nga yam ne saa sam daa soppoon di yi nga xam ne ñaan yi nga xam ne dañoo dajale yi nga xam ne yu wuteeg yooyu mu bale bu ne allahumma inni a'udhu maa ngi muslu nga musal ma min al ajzi wax nañ la ko sànq mooy tayeel ci jaamu yàlla nit koo xamante ne saama tayeel man la laa wax tayeel non lottu d'abord ajzi lottu def lu baax moom daal buñ nee lu baax rek waaw moo na imaamu Nawawi ci alminaaj mu ne huwa ah mu ne al ajzu adamul qudratu alayhi mooy ñàkka man mbir am kattan ca mbir moo war a def mu ne waqiila am nañu ne huwa tarku ma yajibu fi'lu mooy li nga xamante ne yow dafa war nga war koo def nga ba ko wa taswifu bihi ak li nga xamante ne moo da ngay nekk ci taswif saw fa dinaa ko dinaa ko voilà waxoon nañ la li borom masaalik doon wax naan gaa boroom xam-xam yi nee nañu safara ñu ëpp ñu fa dugg min tasawufin tawallada waaw lu ëpp li gën a bari li nga xam ne mooy seen jooy yi ëllëg mooy ci tasawuf waaw mooy taswif gii nga xamante ne au ñu def dara saa leen nee def leen dara ñu nekk fi sawfaanoo dinaa ko def je le ferai je le je le waaw lu baax lu taxaw au lieu ñu gaaw def ko ñu naan après non dinañ ko def quoi mel ni yàllaa leen assuré le temps bi ak tamit kenn xam ne bu ngeen amee temps bi après dingeen ni mu teewe seen xel nii ngeen am capacité def ko est ce que bu boobaa di ngeen ko def waaw kon loolu lu garaaw la mooy saw fa waaw mu ne am na yoon dañ naan ajzu mooy loolu waaw lott la <laughs> nit koo xamante ne nii lu baax lu ñu ko wax mu naan saw fa moo tax waxuma la mbiru diina rek waxoon naa ko fan yi mais hatta mbir boppam da ciy sàggal loo xam ne njariñu boppam la ci lay nekk loolu nag yàlla nañu ci yàlla musal al ajz waaw mu ne wa kilahuma bu nekk ci lii bàyyi yi nga xam daa war nga taxawe ko defoo ko waaye nekk fi naan saw fa dinaa ko dinaa ko dinaa ko mu ne ñaar yi yëpp tustahabu sopp nañ al i'adatu minhu bal sax man dama naan pas sopp kese lool kay daa war waaw parce que li war nga def ko bu dee lay tax doo ci taxaw yow doo ci taxaw loolu moom farata la nga ñaan yàlla fenkal la li tax yow li war ci yow nga war koo def nga def ko waaw voilà kon allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wal-jubni akuk tapet mona mu ne wa amma al-isti'adatu sallallahu alayhi wa sallam wa amma isti'adatuhu sallallahu alayhi wa sallam min al-jubni wal-bukhl fa lima fihima min at-taqsir an ada'i al-wajibat wal-qiyam bi huquq Allah ta'ala wa izalati al-munkar wal-ighlaz 'ala al-'usah Allah alhamdulillah wa li'annahu bi shaja'ati an-nafs wa quwwatiha al-mu'tadila tatimmu al-'ibadat wa yuqawwi wa yaqumu bi nasri al-mazlum wal-jihad wa bissalaamati minal buxli yaquumu bi xuquuqil maal wa yanba'isu lil infaaq wal juud wa li makaarimil axlaaq wa yamtani'u minat tama'i fiimaa laysa lahu qaalal ulamaa alayhimu salaatu rahmatullahi alayhim kon al imaamu Nawawi ci al-Minhaaj ba léegi mu ne Kantaa bi ci tegu muy sakku gi Yonent bi saa saam di sakku borom bi mu musal ko ci li nga xam ne mooy. al jubnu mooy contraire ak shujaa mooy ak ak ak jàmbaar waaw mooy ak tàppet ak ragal waaw koo xam ne bët bi day lox day day day day day day seral waaw mu ne moom ak nay ñaar yooyu xam nga la la ndax ñoo nekk na ci ñaar yooyu gàttañlu ci jooxe yi nga xamante ne ñooy waajibaat yi farata yi nga xam ne dafa laa war te bi teg la wal qiyaam waaye di taxaw laa aktu yàlla yim la gàll yow en tant que gis nga boo ragalee yu bari doo ko mën a def waaye boo nayee yu bari doo ko def ci ay aqlu yàlla te wa izalatil munkar di nga gis loo xam ne du noonu du jaaduwul nga war koo mën a dindi gis koo xamante ne mu ngi noggatu ay jaami yàlla ni ñoom gaa yi li leen retenir du dara lu dul nay lu dul ragal ragal ragal yow yaa gina xam ne suñu monde bi pétionniste bee nekk fi di rajaxe Gaza lu ko neexe pays jullit yi ni ñu ah, la Saoudia Algérie Maroc Sénégal ñeneen ak ñeneen <laughs> lépp ñoom ñépp Égypte Soudan ay jusurul xuma waaye yow pays yépp Syrie ah Émirats ñoom ñépp Iraq bilaadu Sham Syrie ñeneen ak ñeneen Iran pays yépp Iran sax ñoom li ñuy def sax ñeneen ñi def ñu ñoom sax man leen a xaw <laughs> ñoom moom moom moom moom moom ñoom bu ñëpp meloon ni ñoom sax daanaka mbir mi mën naa bañ am waaw mais lan moo ko waral nga foog mais ak tàkkat newu ci arme yooyu lu ñu jariñ ak bopp yooyu nga xam ne moom lañ yor bi ko parader ko fii ngir réprimer la population ak tamit xeex seen entre euh, guerre intestine entre musulmans entre saoudia ak ak les yéménites waaw entre temps sa mbokk yi jullit ñu ay ay yahuda yi fee yu yées di leen massacrer boobu ba léegi ñépp ne kenn loolu nga ko ne tapet new lu ak tapet gu rëy la gaa yi nag mu ñëmu ngoo yëngu loolu la mooy ñii yonent saa saa saam bi ñaan ñu yàlla musal ko ci kela